moo doon alxuseynu ibn ali ibn abi taalibin ibn abdilmutalib ibn haashim ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab alhaashimiyu moom nag dàkkantalam moo doon abu abdillah moo doon alxuseyn seydina alxuseyn di doomu alxalifa ar-rashid ah rabiu xulafa ar-rashidin al-mahdiyin ali ibn abi talib asadullah al-ghalib abu turab ah abul xusayn wal xasan radiyallahu taala anhu moo doon waajuramu góor di doomi abi talib Abu Taalib di doomi Abdil Muttalibi Shayba ibn Haashim Dul Muttalib di doomi Haashim Haashim di doomi Abdi Manaaf Abdi Manaaf di doomi Qusay ibn Kilaab ibn Murra moom Seydina al-Xuseyn bokkoon ci gis nga ibn Haashim Abdul Muttalib ibn Haashim muy al-Haashimiyu al-Qurashiyu al-Haashimiyu radiyallahu ta'ala anhu dàkkantalam ne woon abu abdillah bàyyi abdillah moo doon sutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam huwa al-aaxar waaw moom mi moo doon sibtu rasulillah waaye moo doon rayxaanatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ka axiihi alxasan ibn ali ibn abi taalib kama marra an ra'ayna ah moo doon sëtu yonent bi sallallahu salaamu wa sallam di doomu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi di leeraloon nañ ko ci bi ñuy gis magam na al xasan ibn ali ibn abi taalibin radiyallahu taala anhuma te lool gisoon nañ fi ko yonent bi salaam wax na fu bari mais ci xadiisu mawlaana ibn umar wal xadiisu fi saxiix al imaam al buxaari raxmatullahi alayhi te dinañ ñëw xam nga waxoon nañ la boobu dinañ ñëw wa fil xadiisi qissa dañ la waxoon xadiis boobu am na lu ko waraloon seydna mawlaana ibn umar radiyallahu anhuma mu ne wa sami'tu rasulallahi te dégg naa yonent mi alayhi salaatu salaam yaqulu huma rayhaanataaya fi dunya mu ne ñoom ñaar mi alxasan ak alxuseyn ñooy sama xaana ñooy sama ñaari xaana yi nga xam ne ñoo nekk ci al ci àddina hmm? loolu am na qissa bu ko waral daa am lu ko waral ba mawlaana ibn Umar doon wax lool moom nag seydna al xuseyn ibn ali ibn abi taalib comme ni ñu ko waxe moo mook seydna al xasan du ñu ay seex du ñu ay seex du ñu ay jumeaux comme ni ko ñu bari fooge Euh, bari na ñoo xam ne dañu jàpp ne ay seex lañ euh, moo tax sax kon <laughs> niñ ko waxe woon tamit bu ñu gisee ñaari nit kenn ko am ak ñaari doom yu góor rek yu juddoondoo ay ay seex ay jumeaux ñu naan ah moom de dañ ko même bu tuddagul bu ko tuddeegul sax ñu naan dañ ko moom de daa am am Hasan akum pour ñoom ci seen imaginaire ak seen inconscience mooy ne ñoom ay seex lañu waaye du ñu ay seex te loolu gisoon nañ ko Euh, euh, keroog ci tarjama saydna al xusain alxasan ibn ali radiallahu anhu mag ji bi nga xam ne ci la koy convaincre ne ko ngir moom li mu gis mooy mu euh, jël mbir mi jox affaire bi Muawiya moom mu dem ni dina ko wax Seydina al Xuseyn radiyallahu anhu mii ko man d'accord ma ci lool waaye bi nga ñëwee ba mu con ko dane ko anta akbaru awlaadi Ali yow yaay ki mag ci doomu Seydina Ali yi voilà loolu day wane ne premièrement que ne ñu ay seex te euh, noonu la demee mooy du ñu ay seex hein moom nag li gën a euh, wér mooy ne ci weeru ci atum ñeenteel bi la juddu voilà Seydina Al ci atum ñetteel bi la juddu woon ñii ne Sha'ban ñii ne Ramadan ah kantaa moom mi seydna al xuseyn li gën wër mooy ci ñeenteelu at bi ci weeru shaabaan waaw kon da ngay gis ni màgg ko un bu dee que ça ñu ne shaabaan wala ramadan daanaka benn la rek mooy presque mooy mat na un hmm? mooy kon moom euh, am na nag ñu ne l'an six loolu dëgërul am ñu ne euh, lancet loolu it dëgërul comme li al imaam al xaafiz ibn xajar wax ci al isaaba mu ne wax ju mujj ji moom surtout wax ci walaysa bi shay lii moom du du dara moom <laughs> <laughs> mooy lancet moom ñu ne lancet moom sincèrement bon <laughs> waaw euh, moom mii nag seydna al xuseyn radiallahu taala anhu wa ardaa Euh, gisoon nañ ci tarjamaay magam Seydina Xasan li nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaam doon doxalee ñoom li nga xam ne noonu la leen soppe woon gisoon nañ ci un tas boo xam ne daanaka jëlaloon nañu ñaari jataay wala jataay boobu deux heures de temps la woon ñuy wax ci loolu rek daanaka li ñu wax ci al Seydina Xasan yëpp daanaka yonent bi alayhi salaam bu mu ko doon wax moom moom mii da ko ci doon boole waaw. comme allahumma man mii uh, uhibbuhuma fa ahibbahuma ay man di dama leen a dama leen a sopp ñaar ñii kon yàlla na nga leen sopp ah? ak tamit liñ waxoon sànk huma rayhaana taaya min ad-dunya ñoom ñii ñooy sama ñaari rayhaana yi li nga xamante ne ñoo nekk àddina ah? Ah? am na mooy ainsi de suite yu mel noonu na ko noonu ku mel ni Seyna al Abu Ayyub al imaam at-Tabarani qad rawaa bi sanadin da'if radiyallahu ta'ala anhu mu ne damaa dugg ci yonent bi daxaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foog naa bii gisuñu ko wal Hasan wal Husayn yal'abaani ala sadrihi fa qultu yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam atuhibbuhuma qaala kayfa laa uhibbuhuma wa huma rayhaanataaya min ad-dunya ah mu ne eh, eh, Seydina Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu mu ne dama dugg ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ma fekk Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn ñuy fo ci ci dënnam mooy ñuy fo ci kawam ci dënnam fa qultu ma ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam atuhibbuhuma ñii danga leen a sopp sopp nga leen de danga leen a mu ne kayfa danga leen a sopp mu ne kayfa laa uhibbuhuma ana lan mooy teeduma leen sopp te ñooy sama ñaari rayxaana ci àddina bi hmm? te gisoon nañ tamit seede bu rëy bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu waxoon ne ñoom ñaar ñii ñooy sayida shabaabi ahlil janna hmm? këne ñoom ñooy euh, euh, sangu waa aljanna sangu waa aljanna ñoom seydina al xasan ak seydina al xuseyn ibn ali ibn abi taalibin ak bi nga xam ne te am na xadiis bu mu ne seydina jaabir mu ne xadiis bi al imaam Ahmad daal na koy solo ibn Muhammad ibn Hanbal naka noonu al imaam al Abu Ya'la comme ni al imaam al Haythami wax ci Majma' mu ne ñoom al imaam non imaam Ahmad solowu ko al imaam Ahmad moo ko solo mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix ghayru ar-Rubay' non ar-Rabi' ibn Sa'd ar-Rabi' ibn Sa'd wa huwa thiqa al-imaam al-Haythami rahmatullah alayhi xadiis euh, boobu lan la wax d'abord dane Seydina Jaabir radiyallahu anhu dane euh, dafa Seydina al-Husayn dafa dugg ci jàkk bi jàkkaay maamam alayhi salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne gis ko muy ñëw mu ne man ahabba an yanzura ila sayyidi shabaabi ahli aljannati falyanzur ila haadaa seydna jaabir ne min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah kon abu ya'la moo solo waaye pa al imaamu mu ne yonent mi alayhi salaatu dafa gis seydna al xuseyn di dugg si ci jàkk ji Seydina Jaabir nee na man maa ko dégg ci Yonent bi mu ne man ahabba képp koo xam ne sopp na an yanzura mu xool jëmi xool gis ila sayyidi shabaabil janna mu xool ki nga xam ne mooy sangu jeune waa aljanna fal yanzur ila hada na xool kii nii di dugg si muy Seydina al-Husayn mu nekk tu tànk Seydina Jaabir lu ñu nettalee lool mu ne ma ne lii sami'tuhu min rasulillah man maa dégg wax jii ci yenent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi wa rijaaluhu rijaalu saxiix gayru ar-Rabi' ibn Sa'd imaam al-Haythami mu ne eh, góor ñu nekk ci càllale bi mooy góor yu nekk ci saxiix bi ba mu des ar-Rabi' ibn Sa'd te mu ne moom siqa la ah. te tamit gisoon nañ ci bi ñuy gis Seynal Xasan ndax ñoo bokk yépp bim naan li mu leen di muur ci xadiis Seydina Umm Salama mu naan ñii ñooy sama euh, mbàjj moomu euh, bi mu leen muuroon Seydina Ali Seydina Fatima Sayyidatu Fatima Seydina Al-Hasan ak Seydina Al-Husayn radiyallahu anhuma mu ne allahumma haa'ulaa'i eh, ahlu bayti binti wa haamati allahumma adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira ah umu salama radiallahu anha gisoon nañ lool gisoon nañ tamit mais sayyidatu aishatu radiallahu anha daldi woon koy solo tamit bi sanadin saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf leen a muuroon mbàjj ma ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti wa haamati ah lii ñooy sama waa kër te ñi ma jagoo ah, <coughs> mu ne allahumma eebuur yàlla adhib anhum rijsa yàlla na nga leen dindil taq-taq tilim tilim bàkkaar lépp wa tahhirhum nga daldi leen laab fóot leen tathiira ak laabal waaw gisoon nañ ko ci xadiis saydatu ummu salama ak saydatu aisha radiyallahu taala <coughs> anil jamii wa kadhalika tamit ci moom mi saynal Xuseyn euh, li yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax comme ni mu ne ci musnad al imaamu Ahmad naka noonu qad rawaahu al imaamu Tirmidi mu ne xasan mu ne mbir mi xadiisun xasan imaamul xaakim imaam Ibn Maaja solo na ko wa kazaalika al imaamu xaakim an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi hmm, <coughs> mu ne seydna ya'la al-aamiri rahmatullah alayhi mu ne qaala wa radiya anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xusaynun sibtun min al-asbaat man ahabbanii falyuhibba xusayna waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne xusaynun mooy seydna pas du xusayn xusayn bi siin parce que arab yi dafa am ñu tudd gisoon nañu Seydina Imran ibn Husayn voilà Husayn boobu bi saad la nag bi siin Husayn Seydina comme Hasan Hasan tasghiru Hasan Husayn ah voilà mu ne yenent bi la min al asbaat yi ci sama sët yi man ahabbani képp koo xam ne sopp nga ma man Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fal yuhibba Xusayna na nga sopp Seydina al-Xusayn mi e, moom mii nag comme niñ waxoon ci baayam ci ci euh, grand frère am Seydina al-Xasan yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko tuddee moo ko jox tur ah Ali gisoon nañ bi mu ne man damaa nekkoon koo xam ne dama soppoon xeer xare lool waay bi Seydina Alxasan juddoo man ma tudde ko Harb yonent ma lay saab saab ñëw ne mënoo tudde sa doom ma ne ko Harb mu ne déedéet Xasan waaw Seydina Alxuseyn ñëw ma bëgg koo tudde Harb tamit yonent ma lay saab saab ne déedéet Harb bi lan Xuseyn Xuseyn <laughs> <laughs> voilà te moo leen rendil xar ku nekk àqalahuma moo ko rendil xar digal Sayyidatu Faatima mu daal di leen wat ku nekk ba mu juddoo waxoon naa la xadiis boobu noonu bul jàpp ne dañoo juddoondoo voilà dem naa léegi loolu leer na hmm? mooy bi koy juddoo lool la digal seen yaay mu def ko waaye it bi nga xamante ne radiyallahu anha moom la Xuseyn mi juddu comme ni digle woon ci wàllu Seydina Al noonu la digle ñu wat ko daal di saraxe mbir mi ci wàllu xaalis wala or ah, pesé ko ah, comme li Muhammadul Seydina Muhammadul Baqir daal di wax ne bi mu juddoo sayyidatu Fatima loolu la koy nent ma lay saar saar digal mu wat ko daal di wat ku nekk ci ñoom bañ juddoo ñu pèse ñaata la après mu daal di saraxe ci lool fidda ci wàllu xaalis mooy da xool bu dee 4 grammes la da laaj ci marché bi gramme argent xaalis ñaata lay jar ñu ne la. Euh, par exemple bon exemple rek la neew ma loolu mooy prix yi 4 euros gramme nga def 4 fois 4 muy 16 nga génne 16 euros nga sarafe loolu la ci wàllu mbir moom wala bu dee or nga piir pur wala xaalis pur boobu nga saraxe lu toll noonu hmm? ba pare mu tudde ko kon Xuseyn kon gis nañ ne ñoom ñii dañoo bokkoon moo yonent ma lay saar saab daf leen a soppoon lool Ah? moo tax it eh, doon na wax naan ñaar ñii de haadaani ibnaaya fa man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani ah ne ñaar ñii de samay samay doom lañu fa man ahabbahuma ku leen sopp ñoom ñaar muy seydna al ak seydna al faqad ahabbani xamal ne man mii nga sopp te saase sopp nga ma man rasulullah sallallahu alayhi wa wa man abghadahuma waaye ku leen bañ xamal ne faqad abghadani bañ nga ma waaw moo tax manoo ñëw naan bon man moom ni ma sopp nabi tudde sa bopp sopp nabi ba pare ne man nag moom kàntaa ki ñu naan alxuseyn wala alxasan moom man ñooñu moom man dama leen a bañ ko waa déedéet mooy ne xamal ne ba nga waxee lool nga bañ yonent bi sallallahu alayhi ak loo man di wax dañuy xam ne da ngay rek waaw waaw parce que moom mooy sine qua non la waaw <laughs> waaw si xubb googu moom copp sofeel googu moom c'est sine qua non kenn mënu la sopp yonent mi alayhi salaatu salaam te soppoo ñii waaw waaw eh, kon nag moom moo tax Euh, daanaka lu ñu wax ci kii rek lu ñu waxoon ci kii eh, Seydina al Xuseyn ah, al Xasan moom lañuy waxaat nii léegi nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu moom gis nga moo tax eh, eh, tout tànk la woon parce que l'an ci li gën a dëgër kon bi yonent bi alayhi salaatu salaam bi génnaat na moom 6 ans la am moo tax boroom xam-xam yi di wute ñenn ñu ne jëlewul ci ci yonent mi alayhi salaatu salaam direct waaw loolu am na ci boroom xam-xam yi loo xam ne ñoom loolu lañuy saxal ne jëlewul ci maamam direct ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam direct waaye par intermédiaire <coughs> hein waaye euh, li gën a dëgër bon te boroom xam-xam yi <coughs> am ñu ko ci wax dañ ne sii ñun ñépp xam nañ ne yonent ma lay saa saam da ko doon jël di ko fóon di ko di ko di ko di ko taf si boppam muy nekk ak moom di ko yëkkati buy julli di ko teg muy nekk ak moom fu nekk mook mook mook Seydina Hasan kooku moom jële ci moom loolu leer na <coughs> euh, te loolu nag mooy li gën dëgër parce que euh, boo fàttale ko xam nga am na xadiis yu nettali même bu dee yenn yi seen sanad wérul par exemple nañ jël exemple ci xadiis yooyu muy xadiis bi nga xam ne qad rawaahu al imaamu ahmad wa kadhalika al imaamu bi wéru la ah, ah waaw ah, <coughs> al imaam ibnu abu bakr ibn abi shayba kooku moom kenn dootu ko laaju dee abdallah ibnu muhammad ibn abi shayba ibrahim ibnu uthman ah abu bakr al kuufiyu al absiyu mawlaahum al kuufiyu al waasiti ci cosaan muy abu bakr ibn abi shayba sëriñ bu siiw boobu ci ñoom imaamu muslim ak ñooñ ak imaamul buxaari mu ne qaala mu ne xaddatanaa wakii ibn al jarraax mu ne ki leen nettali mooy wakii ibn al jarraax al kuufi ah seydna wakii ibn al jarraax ibn maliix ibn adi alkuufiyu abu sufiana alruwaasiyu raxmatullah alayhi annaysaabuuriyu al awar hmm? an hisham ibn ziyad mu jële ci hisham ibn ziyad hisham ibn ziyad mii nag mooy daif loolu moo tax xadis bii nii wérul mu jële ci hisham ibn ziyad ibn abi yazid alqurashiyu abu almiqdaam ibn abi hisham albasariyu abu almiqdaam alqurashiyu alumawiyu mawlaahum albasriyu almadaniyu raxmatullah alayhi moom moo daif an ummihi mu jële ci yaayam yaayam nekkoon ummu hisham lañ ko doon woowe eh, an fatimata bint al xusayn mu jële ci fatima bint al xusayn jële ci fatima di doomu al xusayn ali mooy doom koo xam ne fatima benn ci doomu seydna al yi la ndax amoon na doom yu bari moo seydna al xasan eh, seydna al amoon na doom yu bari donc kan moo ci gën a siiw pourtant tudd nañ ko fi bu yàggul sànq rek tudd nañ doom ji sànq rek tudd nañ doom ji léegi ma jox lay indice pour nga euh, jàpp nga xam mooy kan te mu siiw lool te mu siiw lool ma allah sibtu rasulillah hein euh, hadith sayna jaabir bi bu gudd biñ gisoon ci aju yonent bi alayhi salaam tam ñu doon nettiwaale xutbaay arafa bi surtout Seydina al-Husayn moo ko nettali waaw bàyyi kooku noonu doom jooju kooku ñu tuddoon mooy kan tudd nañ ko léegi Seydina kan Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu waaw non waaw waaw waa ci ligne boobu la très bien mais mais du moom laa tuddul xam nga sànq déggoo ma wax Seydina Jaafaru Saadiq non baayam waaw kay léegi Jaafaru Saadiq kuy baayam nag lañ tuddoon léegi baayam nag ko jur doomu Seydina al Xuseyn mii ci gën a siiw ci doomam yi Saadiq léegi kan mooy baayam seydna Jaafar ibn Muhammad Muhammadul Baaqir ah seydna Muhammadul Baaqir mi nga xam ne xam-xam bu doonu nag la moo ko fees yóbbu lépp seydna <laughs> Muhammadul Baaqir ah moom moo nettali woon xadiis boobu te ci seydna Jaafar mii la jaaroon voilà an Jaafar ibn Muhammadin an abiihi mooy haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Isaaq Ibrahim ba ni demee yéeg ba ni muy àggee li nga xam ne mooy ci kii nii euh, nga xamante ne nii mooy Muhammadul Baqir léegi nag bàyyi Seydina Muhammadul Baqir doomu Seydina al Xuseyn la woon mooy bi mooy doomam ji ci gina siiw nan la tuddoon ba bàyyi Seydina Jaafaru Saadiq nan la tudd fàtte nga ko non non pas Jaafaru Saadiq Seydina Muhammadul Baaqir wa ahlu baytil Mustafa Jaafaru an abaa'ihi inaanu raawin lam yahim wa ahlu baytil Mustafa waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni càllale li boroom alfiya bi wax muy alfiyatu al imaamu Suyuuti rahmatullah alayhi mu ne Jaafaru an mooy Seydina Jaafar as-Saadiq an abaihi bu jëlee ci baayam yi mais à condition ko ki jële ci seydna jaafar euh, seydna jaafar as-sadiq nekkul koo xamante ni ku doyadi la mooy raawin koo xam ne moom wérul waaw bu dee gaa yi ñi jële ci euh, euh, ki seydna jaafar comme xadiis seydna boobu noonu ci kii bi Xaatim ibn Ismaayil al-Madani moom moo jële woon ci Ja'far as-Sadiq comme que Haatib moom fiqa la ah Abu Bakr ibn Abi Shayba Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Haatib qaala Abu Bakr ah haddathanaa Haatib ibn Isma'il an Ja'far ibn Muhammad an abiihi annahu qaala ah an Ja'far ibn Muhammad an abiihi muy Muhammad al-Baaqir annahu qaala daxalnaa ala Jaabir ibn Abdillah ah léegi Euh, mooy bu dee ne ci kaw ka comme comme ñoom Hatim ibn Ismaïl yooyu bu dee ñu mel noonu feqa ñoo jële ci Seydina Jaafar as-Sadiq comme imam Malik imam Malik doo demee ci Muwatta day jële ci Seydina Jaafar as-Sadiq sëriñam la moom bu dee ne kooku noonu jële ci naa Jaafar nekkul koo xam ne ku doyadi la koo xam ne dëgërul kooku mooy loolu mooy càllale waa ahlu bayti rasulillah alayhimu afdalu salatu wassalam kon Seyna ja Muhammadul Baqir kan mooy baayam Ali ibn al-Husayn Ali la tuddoon baayam Seyna Ali la tuddoon di doomi al-Husayn bii mooy ki ci gënoon siiw te gënoon a siiw ci dàkkantalam parce que boo nee Ali ibn al bari nañu ko xamul mais boo nee Zaynul Abidin ah xam nga fii mu ne yaa ngi maanaam yaa ngi door nag voilà il fallait nga wax lii. Eh, nekk fi naan Ali ibn al dañoo xam ko waxal Zaynul Abidin ñu xam ne mooy kii ñu ne la noonu dangaa war a xamaale lee tamit <laughs> voilà <laughs> waaw il faut nga xam boobu ma ah. <laughs> Ali ibn al-Husayn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waaw doom yi al kook bu dee am na al ki magoon Hasan ak ñooñu ak Ali ak ñeneen ak ñeneen Eh? ak moo ndaw sii nii eh, muy Fatima bintul Xuseyn eh, moom doomu Seydina al Xuseyn ibn Ali la radiyallahu anhu muy xadiis Seydina Ibn Maaja luy wane ne jëli na ci yonente mi alayhi salaatu bu dee xadis bi da'if mais nañ gis yeneeni xadis an abiha mu jële ci baayam di Seydina al Xuseyn annahu mu ne nee na qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi de sallallahu alayhi man usiba bi musibatin fa dakara musibata fa axdata stirjaan wa in taqaadama ahduha kataba allahu lahu fi l ajri mislahu yowma usib waaw ah. mu ne mais xadis bii nii wéru na ah. ndax wax nañ la ki tax Hisham ibn Ziyad waaw moom moo wérul waaw moo tax ku mel ni kii euh, imaam euh, Ibn Hibbaan dane moom rawal mawdu'aat an thiqaat waaw te al imaamu Ahmad da ko da ne kii wéru dafa mooy wérul dane da'if la al imaam ibn Hibbaan ne moom mii rawal mawdu'aat an thiqaat day solo muy Hishaam ibn Ziyaad bii li tax xadiis bi nekk moom moo tax moom xadiis bii day nekk loo xam ne doo yem ci ne da'if kese mais da'ifun jiddan sawaay nga ci yokk waaw kii lii sawaay li boole ci jiddan ji sawaay da'if kese sax c'est parce que war na nekk daif boo xam ne waa ji bon raawi bi day def def le wala raawi bi daa nekk koo xamante ne nii daal euh, bon moom ak takkam daa des <laughs> waaw wala muy def def le lool mais kii moo gën a parce que imam Ibn Hibbaan li mu wax ci moom moom c'est grave moom mooy mu ne moom mii rawal mawdu'at an thiqat day jël ay mawdu'at ñoom Hisham ibn Ziyad soo xam ne dañ koo créer de toutes pièces waaw dañ koo créer defar ko moom moom lay nettali ba pare di ko askane lañu dëkkal waaw di ko askane la ñoo xam ne ñooy asiqaatul asbaat ñu wér ñi këcc day jël ay xarit yoo xam ne yu ñu créer la ah euh, loolu nag xam nga mooy lan mooy exemple la waa waajoo xam ne Eh, ci ci suñu niveau quoi pour ñu gën a xam affaire yi nee na moom sëtu Seydil Xaaji Malik la radiyallahu anhu wala boog sëtu say eh, Cheikhul Ahmadul al la radiyallahu anhu wala keneen ak keneen eh, wala sax mooy daal nee na taalibeem la mais xam nañ ne moom am na ci at loo xam ne comme mag la woo xam ne moom fekke na seen jamono walla boog fekke ne jamonoy ku fekke jamono ñoo ñële moom muy nettali ne ci fekk moom ka mu naan ka fekke loolu ku wóor mu ngi mel ni bu ma ne woon man maam Abdou de moo wax moo moo ne baayam nee na après deke man ma expliquer quoi bu affaire loolu la mooy man damay créer ay affaire yoo xam ne loolu nag xam nga bari na ci wal yàlla nañu buur borom sàmm li suñu sëriñ yi wax <laughs> gàmmukat yoo xam ne c'est des c'est des vraiment commentateurs de toutes pièces mais vraiment ay ay ay créateurs lañ de de de de des histoires fausses te nag dañuy taxaw ne diw nettali créer histoire léegi mooy bu ma ñëwee def loolu man tamu leer mu mbir mi maa ko créer ne ah maam Abdou de nee na ma wala nee na waaw maamam ne kii baayam nee na lii après suba ma ne waaw maam Abdou sax nee na ah suñ diw wax na ko diggante yow maa ko créé mooy man damay jël damay créer loo xam ne maa ko créer sama bopp ba pare nag di ko askanele ñoo xamante ne nii ñu wóor lañu loolu mooy xam nga loolu c'est tellement grave loolu c'est c'est extrêmement grave moo tax attention waa ji gàmmu di def loolu wala waa ji nga xam ne day nettal di wax loolu di créer yoo xam ne danaan sëñ bi nee na wala mu ne sëñ bi nee na sëñ bu mag bi de nee na radiyallahu anhu wala sëñ bu mag bi de daana wax te loolu wax dëgg moom moo gën a tay ne sëñ bi waxu waaw léegi nag mu dem ba ci biir ba loo boppam ne loolu la waxoon di ko nettali fu ne di ko xisas kooku lépp loolu garaaw la ah kii nag Hisham ibn Ziyad lu mel noonu doon def loolu imaam Ibn Hibban wax ne rawal kii moom dafa dafa newoon koo xam ne da doon solo al mawdu'an xadiis yoo xam ne dañ koo créé de toutes pièces ani di ko di ko di ko askanale ñoo xam ne ñu wóor la ne ci ñoom la ko jële waaw moo tax xadiis bii xadiisun da'ifun jiddan way mu ne yonent bi alayhi salaam nee na lenn rek la mooy dañuy fekk matn boo xam ne matn bi da xam ne lii wi moom noonu la mooy contenu bi moom de toute façon lii la mooy am na xadiis yuñ naan mooy lañ naan xadiis boo xam ne saxiixul matni da'ifus sanad wala da'iful matni saxiixus sanad ñaar yooyu yépp am na waaw mooy xadiis boo xamante ne nii càllaleem wérul waaye nag la muy nettali xadiis boobu mooy contenu bi loolu moom wér na moom waaw mooy contenu bi moom am na wér na lool benn affaire la mu am xadiis yoo xam ne mooy càllale bi ñu dëgër fa ne mais nag contenu bi li ñu nettali ci contenu bi wérul waaw loolu nag li koy indi bari na bokk na ci mooy kenn ci ñoom ñoom def def le waaw juum nettali beneen affaire boo xam ne moom dafa foogoon ne lii la mu nettali leneen ba pare jàpp ne lool la loolu si xam day juuma kenn waxul ne ay maasumun ñoo fi ne waaw mais quant euh, mooy façon gaa yi nga xam ne rek euh, dañuy toog euh, di jaay xaal xaal ji xaal ji jarut ñu créé ab xadiis waaw wala ngay ngay ngay ngay jaay ay kook kook yi jarul nga créer ne créer mooy yooyu rek waaw génn xadiisul bit ci bi wax ci bitti ay xadiis waaw wala ni rëbbu rëbbum picc nga créer kooku moom matn bi baaxut sanad bi baaxut waaw am na yoo xam ne moom matn bi du baax sanad bi baaxut am yoo xam ne contenu bi baax na waaye càllale bi moo baaxul am yoo xam ne càllale bi baax na waaye matnu bi baaxul mooy xoolal kii li mu wax ne loolu la Seydina Xuseyn radiyallahu anhu wax ne moom la jëlee ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne qaala an-nabiyyu mu ne yonent ma alayhi salaatu salaam dafa wax man usiba bi musiba képp koo xamante ne ni buur yàlla daf laa nattoo am musiba mooy mu teg la musiba bu la dal mooy def laa nattu teg la musiba musiba nag du neex foo dégg ñu naan la muñal daa fekk neexut waaw comme koo xam ne dañoo koo faatal mbokkam borom bi moo ko jëlal mbokkam waaw wala lu tiis wu tar dal ko mu ne képp koo xamante ne musiba da koo dal fa zakara musibata mooy daloon na ko comme mu daloon ko mais mu toog benn mu fàttaliku musiba ba ko doloon mu ne fa ahdasa istirjaan mooy mu waxaat ah eh, laa ilaa istirjaa mooy wax ji nga naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alladina wa bas wa bashir saabiriin suñu boroom moo ne bëggalal way muñaa muñkat yi alladina ñi nga xam ne ida asaabathum musiba bu leen musiba dalee xaalu dañu naan inna lillahi ñun de ci buur yàlla leen jóge wa inna ilayhi raji'un te ci moom lañuy dellu loolu mooy istirjaa le fait wa inna ilayhi raji'un mooy nangu gi ngay nangu dañuy dellu ci buur yàlla loolu moom fee la waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne daa nekk xatta athée yi sax bu ñuy waaja dee da gis ñu ne ay lañ te buñ dee ñu yóbbu leen église bu dee foofu église lañ gëm koo xam ne da doon il sa considérait di woote ne ate la mu dee ñu ne moom moo waxoon nañ ko kii après en tout cas bala ñu koy taal sax di di disperser ses cendres nañ ko yóbbu ci église ba pare ah mooy déegi moom xam nañ ne sawaay fii te même bu dee ñee yàllay baatil la ñuy wax yàlla daal xawaay <laughs> mooy loolu fee la que ne moom ñéppay faatu mais nangu ko yi buur yàlla laay dellu lool beneen daraja la yoo xam ne buur yàlla ñi ko gëm la ko may waaw léegi mu lool mooy al istirjaa nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane xadiis bu da'if bi man usiba mu ne seydna al xuseyn moo ko nettali ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na radiyallahu anil xuseyn mu ne man usiba bi musiba képp koo xam ne buur yàlla dafa laate laa tegu musiba fa zakara musibata mu fàttaleku ko fa ahdasa istirjaan mu waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga lan lay wax nii mooy comme nit koo xam ne nañ jël exemple bu terre à buur yàlla daf koo faat daa daa faat daa jël doomam boo xam du ko soppoon lool mu faat ko en 2015 ba ko faatee waxoon ne al inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lii toppatoo ko denc ko ba kii ba 2019 wala même après xelam dem ci loolu la bëgg a wax ne saa ci xelam demee mu waxaat renouveler waat waxaat bu bees waxaat bu ci xelam demee rek mu waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu lay wax mu ne wa in taqaadama ahduha même bu dee ne lu yàgg la woon musiba woo ko daloon comme koo xam ne bisu bëgg 1980 la woon mu toog ba l'an 2019 xelam demaat ci mbokkam moo male ak musiba goo ko daloon mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaat ko mu ne kooku noonu woo kook lay wax kataballaahu lahu min al ajri mithlahu yawma usib mu ne buur yàlla dina ko bindal ci wàllu pay lu mel ni la mu ko fayoon ba mu ko waxee bés bu ko musiba goog daloon day mel ni lu bees waaw waaw léegi loolu la xadiis bi wax waaye xam nga ne mbir mi mooy <laughs> yii nii mat na bi da ngay gis ne buur yàlla jaamu yàlla boo koy boo koy renouveler tout le buur yàlla dala ciy fayte saa booy dellu ci ci buur yàlla boobu buur yàlla <laughs> daal di lay sawaab waaw nag xadiisun vraiment vraiment vraiment vraiment da'ifun jiddan quoi bokk na tamit moom seydna al xusayn ibn ali radiyallahu yi nga xamante ne nii euh, yu ñuy nettali la yoo xam ne ay càllale la yoo xam ne moom moo ko nettali jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na li nga xam ne moom la al imaam abu daawud as-sijistaaniyu euh, euh, radiyallahu anhu wa raxima daldi solo waaye na ko noonu al imaam al imaam at-Tirmidhi na ko noonu al imaam an-Nasa'i na ko ci as-Sunanul Kubra eh, ali bu dee xadiis imaam Abu Dawud bi eh, xadiis bii nag xadiis bii nii xasan la même bu dee am na ñu naan da'if la mais xadiisun xasan la xadiisun xasan muy Fatima bint al-Husayn anha ci moom la jaar an Husayn ibn Ali mu jële ci baayam di Seydina al-Husayn ibn Ali annahu qaal te bokk nañu saxal ne si si jële na ci baayam kay ku mel ni ñoom al imaam al-Hafiz parce que ñenn ñi ne non yii yii nii non saxut mais loolu sax na am na sànk lu ma doon bëgg a wax de fàtte ko. Eh, mooy lii lay wan loolu bu dee ne six ans la am ngeen may ma ba lu mu ñaar ci xadis parce que dafa am lu ma doon wax bon xam ngeen ma des fois moom man moom loolu yomb na ma commencé benn wax culbuté jàll ci leneen mooy li ma bëggoon wax ne bokk na li wan ne loolu noonu ñu jële na ci euh, euh, euh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina al mooy que gisoon nañ euh, Seydina Mahmoud ibn Rabi'a bi mu ne moom li mu fàttale ko cenent balay saar-saar mooy benn mbir boo xam ne mooy bi ko buusoo fekk mu seen quartier ya ndox di fawam ñoom buusu ko ko te moom nee na cinq ans la amoon Seydina al-Husayn bi yonent malay saar di génn àddina six ans bu dee kële fàttaleku na lool mooy moom kon man na fàttaleku yi nga xam ne moo yii nii waaw Ah. léegi te xadis bii nii li gën a mooy ne mbir mi xadis bii nii xasan la waaw léegi nag mu ne lan la wax dana yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na Faatima kon bintul an Xuseyn ibn Ali radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulillah rasulullah mu ne yonent bi aleyhi wassalaam de dane lissaa'ili xaqun wa in jaa'a ala faras ki nga xam ne mooy laaj ki ñëw di laaj kooku am na àq mooy ki ñëw bay bay ba am lu muy laaj moom di kemande walla am lu muy laaj kooku de am na àq guñ ko waral ka muy laaj ka ku muy laaj am na àq buñ ko waral même bu dee ne bi ñëw apparence am day mel ni kii moom soxlawul quoi parce que kii il, il vient chez moi en voiture après il me euh, di ma wax ay doléance am quoi ngir ma faj ko ma fajal ko ko <laughs> loolu lay wax li saa ili xaqut kii laaj hein am na àq ci ki muy laaj wa in jaa ala faras même bu dee ne ci kaw kaw waruwaay la jëwe fas la waaw mooy ne bi muy ñëw nit ki ah ah ku mel noonu doo ko mooy fekk yaa ngi koy man ndax boo ko manul xawlun maaruuf waaw bu dee ne manoo ko wax wax ju rafet wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha adha loolu moo gën wax wax ju rafet ne ah ngeen jéggal ma rek ñun de daa fekk li ngay laaj de moom dafay newul euh, dafa jàppandiwul wax yu mel noonu moo gën nga jox ko ba pare euh, sadaqat boo xam ne yat moo hada sa nga topp ko ci kenn manu fee am lekk la kenn manu fee am yaram kenn manu fee am dara kenn manu fee dund kenn manu fee denc dara lu ma nar a épargne ngeen ne ko fuuf déedéet loolu moom bu doo ci dara waaw loolu nag ay am leen am leen ci jël leen su booxut ma laa yéen déedéet kon kii ñëw di laaj même bu dee apparence ku yor la loolu nag day mel ni comme joo xam ne eh, ihtamala xamaa la mooy koo xam ne ah loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy gis zakat mooy koo xam ne dafa yenu dafa fekk comme benn waay boo xam ne dafa am bor wala ku koo xam ne dafa am peine bu ko dal moo comme euh, dafa waroon joxe indemnisation hein am ku ñëw ne bon mais waa ji affaire bi sonal ko te manu koo fay am ku ñëw ne man maa gàddu lool maa ko yenu waaw léegi nag kooku bu bu yoree otoom sax di wër ñi nga xam ne ñooy ñi am boroom alam yi boroom yasaar yi ñi buur yàlla ubbil xéewal ngir ñu jox ko ah ngir di laaj leen xaalis ngir mën a dajale loolu kenn du ne ko waa yow saa yow miy ñëw ak sa pojero bi sa paxero bi nga ñëw fi naan nag ñuy laaj déedéet li saa ili xaqul wa in jaa faras <coughs> même bu dee <coughs> même bu dee <coughs> ci kaw waruwaay la déedéet parce que ku ñëw nag euh, tiis lay soxlaam soxla wa mooy yéene na la jàmm yéene na la te wàcc na boppam ñëw yéene la jàmm yéene it nga am ko kooku daal boo ko amee defal ko ko waaw àq la nga defal ko ko rek waaw defal ko ko <coughs> waaw walla rek boo ko manul nga wax ak moom wax ju rafet li saa'ili ñeen la kiy laaj xaqun wa in jaa ala faras loolu mooy apparence yi bu mu la <coughs> waaw moo tax suñu boroom doon wax ne gaayu ba muy wax ñooñu mën a yaxsibuhumul jaahilu aghniya ku xamul ku leen xamul seen situation dangay foog ni ñii dañoo riche dañoo am ndekete yu ah seen dund nag kirij nag te na waaye bari nañoo xam ne duñ ci xam loolu duñu ci xam loolu kon seydna al xuseyn eh, radiallahu anhu loolu quelques xadiis la yoo xam ne yu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallama eh, nekkoon koo xam ne kon nag ku yonent bi aleyhi salaatu wassalaam soppoon la te mu jële ci moom <clears throat> doon ko taf ci boppam soppoon ko lool waaw te tamit am na xadiis bu doy waar boo xam ne <clears throat> moom la jële ci yonent bi aleyhi moom la ñuy jeexale pour tey mu comme xadiisu al imaamu tirmidi bi <clears throat> rawaahu al imaamu ahmad ibn muhammad rahmatullahi aleyhima al imaamu Tirmidi jële ko ci na al xoola xadiis bi parce que xadiis la boo xam ne bi sanadin saxiix pour wane ne <laughs> moom xoola xoola càll bi imaam at-Tirmidhi dana xaddathana Yahya ibn Muusa léegi nañ bàyyi nañ wax noonu rek ba a dugg ci eh, ñooy kan ak kan sinon waxtu wi jot na xaddathana mu ne nettali nañu Yahya Yahya ibn Muusa di sama sëriñ di suñu suñu sëriñ Yahya ibn Musa Abu Zakariya rahmatullah wa Ziyad ibn Ayyub mu ne ak suñu beneen sëriñ moo imaam Tirmizi Ziyad ibn ibn Musa muy ibn Ayyub <coughs> non ibn Ayyub ak Ziyad ibn Ayyub Ziyad ibn Ayyub ibn Ziyad al-Baghdadi Abu Hashim rahmatullah alayhi qaala mu ne ñoom ñaar di ñoom abu amir al-aqadi abu amir abdulmalik ibn amr al-qaysi abu amir al-aqadi rahmatullah alayhi an sulayman ibn bilal mbokk ñoom imaamu malik ñoo newoon <coughs> fële ah, almadaniyu ca Medina lañ newoon abu muhammad di suleymaan ibn bilaal alqurashiyu attaymiyu mawlaahu mbokk imaam maalik la mooy ñoo newoon sëriñ foofu Medina an umaara ibn gaziyata mu jële ci umaara ibn gaziya di umaara ibn gaziya ibn alxaaris ibn amr ibn gaziya alansaariyu almaaziniyu almadaniyu rahmatullah alayhi abdullah ibn ali ibn alxuseyn ibn ali ibn abi taalib kii sëtam la abdullah ibn ali <coughs> ibn al-Husayn muy doomu Zaynul Abidin miñ la wax Abdullah ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi rahmatullah alayhi moom mu jële an abihi mooy Abdallah jële ci baayam di Ali ibn al-Husayn muy Zaynul Abidin an Husayn ibn Ali radiyallahu anhu mu jële ci Seydina al-Husayn ibn Ali voilà lii day wane ne kon moom Seydina al-Husayn te xadis bi xadisun saxiix la mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam qaala mu ne qaala rasulullah luy wane ne jëlee na ci moom kay direct ci ci yonent bi alayhi salaam ne salaam nee na albaxiilu alladi man zukirtu indahu falam yusalli alayhi ki nay dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne fekk dañ maa tudd fa moom te julliwul ci man xadiis bi siiw na <laughs> ci fadlu salaati ala nabi gëneel yi nga xam ne xal xel manula xalam li nekk gëne li nekk ci salaatu ala nabi julli ci yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi parce que kooku dafa naye boppam yiw waaw kooku dafa naye boppam yiw waaw mooy yow vraiment kooku mooy le plus grand des avares nga dégg ñu tudd tur yonente bi alayhi salaam te julliwoo ci moom mooy yow buur yàlla nga xam ne yonent bi saa saa waxoon na minimum ku julli ci man benn yoon suñu boroom day julli ci moom fukki yoon julli borom bi subhaanahu wa ci sa bopp nga naye sa bopp yow lan nga bëggati yow yow yow lan nga bëggalati sa bopp lu baax amul waaw amul waaw te fa ñuy nattale natt yu mag ya yu rëy ya yow xam nga ne moos daal dina lay romb de daal dina lay romb lool waay waay waay waay waay comme la xadiis ba waxoon rek waaw waaw mooy xadiis Seydina Abu Hurayra waaw bi mu ne woon man sarrahu radiyallahu anhu an yuktaala bil mikyaalil awfa idaa salla alaynaa ahlal bayti falyaqul allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi mooy yow ku ku bëgg ñu nattal la ca nattuwaay yu mag yu mat ya tëri boo déggee ah buy sulli buy julli ci ñun na jullee ñi allahumma salli ala muhammadin sa façon siwaar yi salaatu ala nabi yi bari mooy kook dafa nay boppam yiw googu yëpp mu xañ ko boppam parce que dégg nañuy julli ci yonent mi alayhi salaam ñuy tudd yonent mi alayhi salaam julliwul ci moom hmm? moom moo solo li sayyidina al-Husayn ibn Ali Ahmad al ki nay dëgg dëgg nay alladi mooy ko nga xam ne man alladi mooy man ka nga xam ne zukirtu tudd nañ ko man yonent mi alayhi salaam indahu fa moom falam yusalli alayya te julliwul ci man allahu akbar ah imaamu Tirmidi mu ne hada xadiisun xasanun saxiixun gariib lii de xadiis la boo xam ne xasanun xasanun bu baax la saxiixun bu wér la gariibun bu tumuraanke ah kon Seydina al Xuseyn lii day wane ne jëli na ci